alayhi salaatu wassalaam yaa ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim fagafarnaa lahu daalika wa inna lahu 'indanaa lazulfaa wa husna maab suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom bi nga xam ne ba léegi mu ngi nettali tudd gi mu wax yonent bi salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ne ko tuddal daawud muy sayyidina daawud fàttali ko moom mi nga xamante ne nii boroomu kattan la ci jaamu yàlla ak xare ya moom innahu dëgg-dëgg moom awwaab delluwaay koon la ci boroom bi tabaaraka wa taala te nañu ko fii mooy noonu ñu ko doon defe gis nga laaya bi ñu jeexaloon ci jataay bi weesu mooy nan la ko jeexale mu ne fastaghfara rabba bi nga xam ne ci la atte atte bu gaaw boobu dégg gaay bu benn waa ji wax rek ni mu demee rek mu da tëb ci loolu rek atte mu daal di koy leer ginnaaw bi mu joxee atte bi que ne ah lii de mooy borom bi nattu la bu ko borom bi nattu ngir wan ko ne mooy atte nag da ngaa waroon a xaar tuuti ba déglu keneen ki nag mu daal di koy leer que lii de moom moom am nattu la mooy ne mooy borom kaffara ca saase waaw la daal di ñaan jéggal boroomam rabbahu bi tabaaraka wa taala wa xarra mu rot raaki'an sujood daal di sujood mooy raaki'an ruku' daal di sujood wa anaab mu dal di dellu ci boroom gis nga kon mu ngi noonu lan lan la la waxoon ne moom innahu awwaab delluwaay katu bu dawul delluwaay kon la ci boroom bi tabaaraka wa taala kon nag mu ngi noonu nag mu ne fa xafarnaa lahu daalik suñu boroom tabaaraka wa taala ne ba mu ko defee rek ca saase ñu daal di koy jéggal loolu le waxoon nañ la nag lii du bàkkaar de gis nga yonent yi alayhimu salaatu ci ñëw dinañ nettali bi léegi waxoon nañu ko waaye bi ñuy wax ay ci suuratul fath inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara bi suñu borom naan maa la ubbee yow yonent bi alayhi salaatu wasallam ubbee gu mag gi muy sulhul hudaybiya ngir boroom bi jéggal la li nga xam ne moo jiitu ak li nga xam ne moo mujj ci say bàkkaar waxoon nañ fa yooyu leeraloon nañ loolu waaye dinañ ci ñëwaat insha allahu léegi kon ñu continuer ba ci kanam mu ne kon ñu daal di koy jéggal dalahu ñeel ko lim defoon wa inna lahu ta moom nag am na indana fa ñun moom daawud moomale alayhi salaam la zulfa ak jegeñ wa ma ma'ab ak li nga xam ne mooy delluwaay goo xamante ne nii gu rafeta rafet la goo xam ne moom la boroom bi tabaraka wa taala di ko delloo ci moom yow qiyaam ak fii ci àddina de mu ne ko nag yaa daawudu ginnaaw loolu xew-xew boobu mu ne ko yaa daawudu yee yow daawud alayhi salaatu wasalaam turu beneen saar baa ngoog waxoon nañu ko inna naaka ñoo la def xalifatan nga nekk xalifa le vicaire ki nga xam ne yaay représentant borom bi fil ard ci suuf fahkum kon nag attil bayna naasi diggante nit ñi bil haqq ci li nga xam ne mooy ak maadu te ci dëgg de wala tattabi'il hawa bul topp li nga xam ne mooy bànneex est ce que dafa toppoon bànneex sànk mukk mooy ne mbir mi mooy li nga xam ne mooy gaawantu mooy dafa déglu rek dal di daal di daal di kii atte mooy ban intérêt ci amoon bay topp bànnee xam déedéet da koo bëgg a wax rek waaye jàngal yi ñëw ci gannaawam que képp kuy àtte nii nga war a def moo da ngay déglu ñaari côté yi waaye yéen bu leen topp seen bànneex bu ngeen di àtte diw mi ñoo far wala kee bon moom xaw xaw moom son visage ne ma diir rien wala keroog bi mu ma rombee nuyu moom moo koy nuyu mooy bañ a faale kon tey ñëw na ma àtte ko kon nag dama koy koñe déedéet wala tattabi'il hawa bul topp yow mi nga xamante ne yaay àttekat bi waaw bul àtte bul toppal hawa li nga xam ne mooy bànneex de ndax boo ko defee rek fa yu dil la ka ca saase la lay sànk moom bànneex boobu la nga topp de an sabilillahi nga wëllif yoonu yàlla wi nga xamante ne mooy njub mooy àtte ci maanute innal ladina mu ne gaa yi nga xamante ne nii yadilluuna dañuy sa dañoom dañoo sànku an sabilillahi wëllif li nga xamante ne nii mooy yoonu yàlla wi lahum ñeel na leen adabun bugal moo xamante ne nii shadidun maanasu ci sababu la nga xam ne moom la ñu bàyyi di tay tay lu bari fàtte fàttelu yawmal xisaab li nga xamante ne nii mooy bésu payoor ba de mooy bés bañ leen di attee di leen saytu mooy ne koo koo gis muy toppkatu bànnee xam nga xam ne moom li waxoon rek jël bànnee xam daal di koy defu ab ab charrette daal di koy jafu sa fas daal di laxab boppam jox ko li nga xamante ni moom mooy bànneexam xam mu koy conduire fu ko neex na la leer ne waa jooju lan moo ko dal mooy ne dafa fàtte fàttelu di tay tay yu yawmal xisaab bés ba nga xam ne bu ñëwee borom bi dina ko àtte ci loolu ne mu nekk lii nag mooy li nga xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa taala nettali ci saar bii ci mbiru Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam fii nag yenn mufassiruuna yu bari dañu fiy nettali nettali israiliyaat yoo xamante ne billaahi alladi laa ilaha illaa hu dara du ci dëgg keney Seydina Daawud alayhi salaam ci gàttal ñu ci ñëw de bu jeexul léegi dinañ ci ñëw ci jotaay bii di ñëw inshaa Allahu taala dañoo am benn da doon julli benn bés xamante ne nii benn picc boo xam ne picc or la ñëw picc bi bi mu ñëwee mbir mi yéen ko mu bàyyi julli ji di ko topp ba mu koy topp mu gis benn jigéen nag boo xam ne da doon sangu après jigéen boobu daal mooy mu daal di koy bo mu daal di koy euh, daal xemmem léegi nag bi mu laajee kan këli jigéen këli kan la ñu ne ko kee de soxnaay sa sa soldat bi la óoru yaa xaw ma ak yooyu léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci lay laaj loolu le mu fexe léegi am yenn riwaay yoo xam ne dane mu daal di koy fexe nag yóbbu ko ci ay xare ngir mu dem foofalee bëgg lan ngir bu demee ci xare yi bu faatu bu faatoo moom mu daal denc ki nga xam ne mooy soxna si bi nga xamee ci la ko yónni ci xare mu dem gañe yónniwaat ko mu demaat gañe ji ñetteel bi ñu daal di koy faat mu daal di takk soxna soosu kooku mooy ñu ne soxna soosu moo jur Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam loolu mooy li nga xamante ni ci gàttal lii la boroom moom la téerey tafsir yu bari boo demee ci nga koy fekk waaye loolu laa la wax ne la billaahi wallaahi wa tallaahi loolu du dëgg te loolu lan moo koy wane mooy riwaay yooyu yëpp dara wéru ci mooy seen càllale baaxul te tamit du dëgg te lenn daa am loo xamante ni nii dafa war a leer ci bopp bépp jullit amul nag ñu naan boroom xam-xam diw wax na ko loolu wax naa la lool du loolu loolu kese dadul lay yow gis nga yonent yi kii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wute est ce que waxu saxaaba yi radiyallahu anhum lay la wala du lay te loolu mooy seen ijmaa mooy lay mais est ce que waxu kenn ci ñoom bu waxee loolu lay la wala déet loolu dañ ciy wute wax yàlla tere nga naan ma boroom xam-xam ak nu man di màgg nu man di màgg saxaaba yi ko raw léegi bu dee saxaaba yi lañ naan est seen wax moom lay la ñu bari na déedéet lay fan day fekk loo xamante ne nii xanaa mu nekk wax joo xam ne mooy ne kenn du ko waxee xel te tamit mooy ne gisuñ keneen ku wax lu wuteeg lool te wutewul ak yaxu alquran ak sunna ñu xam ne lii moom lañ naan xadiis la boo xamante ne saxaaba bi la yem waaye day yor attey lu yonent bi alayhi salaam wax comme li Mawlaana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu doon wax diggante bi nga xam ne distance bi am diggante asamaan yi suuf yi loolu kenn du ko waxee ci li nga am diggante asamaan yi loolu kenn du ko waxee li nga xam ne am xel la loolu dañ moo tax dañ naan mem bu dee moo ko wax waaye day yor attey lu yonent bi alayhi salaam wax waaye bu dul loolu dañuy seet te lu bari da ngay gis yenn saxaaba wax leen keneen wuteeg moom keneen wuteeg moom wala ñu gis ne lii saxaaba bii dañoo gis ne lu bari lu muy jële ci waa banu israil mu israiliyaat yi yooyu nga xam ne waa banu israil ñoo ko nettali seen téere yi bu yu mel noonu mooy bu waxee yu mel noonu te gisuñ leneen lu koy dëgëral alxuraan ak loolu dañ ciy teey dañ ciy taxaw daal di koy bàyyi noonu le kon loolu mooy pour wax la rek kon nag bu fi naan mu ngi ci téere sàngam naa leen yàgg wax que ne mbir leer loolu tekkiwul benn yoon ko ni wax ji nii noonu la demee ah loolu ñu bari loolu lañ mënula xam te loolu nag loolu moo mooy dëgg moo tax téere tafsir lu bari na ngay dégg ñuy wax lool te seen càllale baaxul ndax ay wérul rek ci mooy lenn loo xam ne bu ñu war a xam mooy ne yonent alayhi salaatu wassalaam ci wàllu pas-pas nit ki tawxiid boo koy jàng loolu nga war a njëkkee waxee mbiru boroom bi tabaaraka wa taala mbiru malaaka yi saxaaba yi ak yi nga xam ne mooy yonent yi bokk alayhi salaatu wassalaam ni nga war a gëme mooy dafa am yoo xam ne dafa jomb ci ñoom dafa impossible mooy ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ma'sumuuna lañ borom bi moo leen moo leen préserver moo leen aar ci ñuy def bàkkaar mais ku mel noonu ko nan lay defee lii nga xamante ne nii mooy ne képp koo xam ne moom lañ ko waxoon sëriñ bi nga gëm ne moo ko def wallahi nga bëgg a rey waaja ko wax léegi ngeen ne ki gën sa sëriñ boobu ak téeméeram buñ ko boole woon moom moo def loolu quoi loolu nga foog ne la moo tax al al imaam qaadi al qaadi Iyaad al Maliki bu Marok borom Ashifa da ne wax jooju du dëgg nettali boobu moom jarul sax di bàyyi xel ko geestu imaam Xaazim moom itam da ne hee borom tafsir boobu rahmatullah ala al jamii da ne nettali bii du dëgg voilà yii nii amul waaye naka noonu Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaagh radiyallahu anhu mooy turandoo maam Abdou bu Abdul Seydina Abdul Aziz si bu Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu Serigne mooy turandoo woon marocain boobu nga xam ne. wàllu yàlla bu mat la bañ ko ko laajee taalibeen bi Ahmad ibn al-Shaykh Ahmad ibn al-Mubarak comme ni mu nee ci al-Ibriz rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ba mu ko laajee moom itam doon la ko xam ngeen loolu amul loolu nan la mën a nit mën a ab yonent boo xam ne. ñu koy tuumaal na naka noonu Seydina Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu tamit loolu la wax boo demee ci fi nga xamante ne mooy mooy téere euh, euh, Seydina ki nga xam ne mooy Cheikh Ali Harazim radiyallahu anhu Barada radiyallahu anhu bi mu ko koy laaj ci téereem bu siiw bi loolu la Seydina Cheikh radiyallahu anhu at-Tijaani wax ne loolu yéen loolu nan la mën a nekke mooy ne wax jooju noonu demeewul noonu ku képp jullit bu boo xam ne bu bu normal kese boo xamante ne waxam nii la mooy wax ji lii la ëmb wax ji mu wax mooy ne que ne jullit normal rek ku ñu ko waxoon mooy loolu. nit ñu bari nekk ci déedéet ku tane ci jullit ñi rek dañ ko koy ku ko waxoon gaay ne déedéet ko yi moom waru la demee noonu léegi ngeen bëgg ne loolu am yonent moom moo def loolu loolu a moo tax loolu nit ñi dañoo war a nekk ñoo xam ne ñu yeewu lañ loolu nag problème bi ko indi mooy problème tawxiid la mooy ne gis nga boo faussé loolu moo tax tout le temps ñu ci insister dafa am yo point yoo xam ne nit ki ba mu nekkee gone la ko waroon a xam wala ba mu tàmbalee jàng la ko waroon a xam mu leer teg fee nga xam ne lépp lu ñëw wuteeg loolu lii nii demewul téere bu mu la neex da ngay xam ne lii moom demewul noonu léegi dama leen di laaj Seydina Daawud alayhi salaam gis nga borom gi li mu ubbee te li mu ubbee saar bi bi mu koy tudd sànq ne ne yonent bi alayhi salaam muñal ci li la yéeféeru Makka yi di weddee ko wax te nga fàttaleku Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam borom kattan ci jaamu yàlla borom ki nga xam ne moo taxaw moo ko Iblis daa am benn yoon bu mën a jaar ci yonent waxatuma laa ab waliyu bu bu borom bi daal di xaaf mahfuz sax mu nekk koo xam ne borom bee ko aar loolu mënu koo dal waxatuma laa ki nga xam ne ab yonent la nga xam ne maasum na mooy dafa impossible yu mel noon dal ko moo tax waxi caaxaan yooyu nga xam ne moom la nit ñiy wax ñu xamul dara nag xamuñu xam-xamu hadith xamuñ yooyu dugg ci dugg ci biir téere yi di yëkkati di wax. nekk ci rajo yeeg télé yeeg internet bi di taawee ko kii naan waaw diw sax wax na ko boo demee ci tafsir at-Tabari rahmatullah alayhi boo demee ci tafsir al-Qurtubi mu nga fa mais dama laal la léegi après bu fa nee nag ce que ñoom sax ci seen bopp même bu dee ne nañ supposé woon ne dañ ne sax loolu dañ naan xam nga ne loolu demeewul noonu ndax lii leeral loolu mooy.